gis ñu naan Australie am na ñoo xam ne ndeysaan hein ñoom day inondation lañ amoon fan yële mu sonal leen lool buur yàlla teggil na leen loolu waaw ba ñu ngi retrouver waat seen seen seen vie normale nga kontaan mel ni mbir mi yow la daloon <laughs> en fait boobu xalaatin boobu sax nga gis ay nit ñu bari di ko am ñenn ñi am nañ ko mais mais dunduñu ko parce que am lenn li xam ak dundu xam-xam ba loolu ñaari mbir la yu wuti waaw akbar kon nag affaire yi dañoo war a xam ne ah, loolu yonent bi alay saar saar bëggoon a daj ci seen gisin yi dindi ko ci ñu nit ba léegi moo tax discours bii est parlant pour ñun ñépp ilaa yawmi diin waaw ilaa yawmiddin ba yawmal qiyaam discours bii wallahi dañ koo soxla mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam day transcender jamono yi waaw moom tënkuwul ci benn kii mais dañ koy day transcender li nga xam ne mooy jamono yi waaw moom tënku tënkuwul ci jamono de wala siècle ñii la woon jeex na déedéet day dépasser jamono yi ilaa yawmiddin wax ji boo koy wax mu mel ne tay la gën a nekk d'actualité waaw tey lii mooy suñu situation lii mooy suñu situation kon nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne kon xam leen na fa inna dimaakum seen deret yi waxoon nañ la looloo tax dafa nekk lu yàlla buur yàlla ñoŋal non seulement waxoon nañ la dina tekki tamit que ne nit ki mënula tuur dereetu boppam waaye li mu doon wax mooy intixaar mooy suicide wu mais surtout ñoom ni ñu leen xamee woon di razzia nit ñi di songu nit ñi noonu di songu ay ay tribu tribu sàngam songu na tribu sàngam ñu nekkal ko ci tudde ko ay yaamul arab yooyu ñu ne woon mën a yëg leen na seen deret yooyu nag wa am waalakum ak alal ñi ngeen di jël di ko fooye nit ku dem defi ay ay commerce am jóge Sham wala wala wala wala Yaman jënd ay marchandises am ci yoon wi ngeen koj ko nangu ko ku ci xaw a rëbalewu ngeen rey ko dem seen yoon loolu xam leen ne alal yooyu dafa nekk alal yoo xam ne yu buur yàlla ñoŋal la wa aradakum ak seen réputation yi waaw yii nag waxoon nañ la këni moo tax euh, euh, euh, maqaasidu sharia boo demee ci téeréb al imaam boroom maqaasid lu tax mënuma wax tur bi euh, fàtte naa ko muy maqaasidu sharia dafa sharia dafa am objectif ah imaam al-Qurtubi ma wax léegi moo tax manuma wax tur bi moo tax manuma wax tur bi ah, mooy dafa am maqaasidu sharia yoo xam ne moo tax sharia bi buur yàlla teg teg ko fi waaw bokk na ci yooyu ah? mooy hifdu diin mooy diine jii sharia bii l'islam bii fi buur yàlla wàcce depuis maam aadam aleyhi salaatu wassalaam ah ash-Shaatibi al imaam voilà al imaam ash-Shaatibi boroom maqaasid <laughs> voilà téereem bu am solo boobu nga xam ne unique ci waa ci domaine am mooy la masiila lahu gisoo téere bu mel noonu ci domaine muy dafa am sharia dafa am ay objectif bi gi gën a taxaw mooy taxawal di mooy hifdun ad diin mooy diine ji ak tamit hifdun nafs mooy bakkan parce que bakkan bu amul diine kan moo koy taxawal bu dee bakkan yi faatu nañ kuy taxawal diine du ay fantôme ñooy taxawal diine déedéet waaw mooy hifdhu nafs protéger ñoŋal bakkanu doomu aadama loolu moo tax suñu boroom daganal ne al al an nafsu bin nafs waaw ku fi rey nit nangeen ko rey bu preuve leer parce que bu ñu ko bàyyee muy rey ñu naan nañ ko jël tëj ko fii après ñu génne ko ñamu reyal ñu gis ko mu génnaat di leen narge xam nga ne lool loolu daa faj dara mën na tax sax kenn ci famille boobu révolté wu dem décimer ko wala rey ko rey ñeneen rey ga di gën yokk waaye bu képp koo xam ne les tueurs bu ñu xamoon ne ñoom seen de façon façon aqibatuhum lenn la mooy ku fi rey ñu rey la léegi rey ji wàññeeku. waaye bañ bu buñ leen rayee ñu yóbbu leen ay tribunal yoo xam ne yal na bu mu nekk laayee nag nekk ci àllub Afrique bi di jaay la la la la seigneur ah di jaay na yaay buuma ko bum yor say booy ñuy ñuy ñuy rey rek di songu village yi di rey ba doyal ñu jàpp la au lieu ñu teg la peine de mort ñu jël la yóbbu la fële ca ca ca ca ca ca Pays-Bas ca Hollande ca laayee ñu ñëw yóbbu la fa yóbbu la ci ay. prison yu bakkane yoo xam ne daanaka nga am salle d'entraînement am yépp ñu ne waa ji ñu ngi koy mbugal xam nga ne loolu yu fi caaxaan la mooy de ñu jox ko peine boo xam ne daanaka c'est insignifiant wala sax c'est insignifiant wala sax ñu bàyyi ko ah mu daal di dem ñu ne parce que bon pour des raisons de vice de procédure ah léegi looloo tax ñu war ko libérer loolu lépp xam nga waxi caaxaan la waaw. léegi nga foog ne moom kooku ñamu ray ñamu rayal mbokki ñooñu ñooñu nga foog ne du ñu am benn bëgg-bëgg te waa ji buñ ko jekkoo dinañ ko faat wala njabootam li hifzi nafs moo tax suñu boroom instauré an nafsu bin nafs ku fi rey waman qatalan kii nafsan rey bakkan muta'ammidan non seulement dinañ la rey fii mais fa jasa jazaa'uhu jahannam bu deewee ci noonu mooy jahannama la jëm waaw mooy loolu xifdu diin ah xifdu nafs mu am xifdul maal ci objectifu charia yi mooy préserver li nga xam ne mooy alal mooy préserver alalu doomu aadama bi ba nit ñi xam ne du seen bay ku ku ñëw rek jàpp ne sa baytu maal la waaw kenn amul droit bi jël alalu jàmbur nu mu la neexe parce que sama xarit la parce que déedéet wala parce que sama ennemi la lu ma neex laay def waxoon nañu la càcc gi nga xam ne moom la ñenn ñuy def di utiliser waaw di utiliser alalu tubaab yeeg yooyu te naan ay yéeféer lañ ñoo pée woon suñuy maam ñoo pée woon suñu réew yi ñoo yóbboon sama maam def ko esclave kullu hada qawlu batilun wa zur wa buhtaan loolu lépp ay wax neen la wax yoo xam ne wax yoo xam ne wax yu ñaawa rawatina bu dee ki koy wax nee na moom ab jullit la waaw kon xifdu almaal moo tax sharia tëral assaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma nakaalan eh, bi ma kasaba nakaalan min allah waaw mu ne assaariqu tojekat bi muy sàcckat bi bu góor bi wa saariqatu ak sàcckat bu jigéen bi faqta'u aydiyahuma dagg leen seen loxo yi waaw mu nekk jazaan lii ak pay la ndax li nga xam ne moom lañu fàggu mu nekk loo xam ne nakaalam min pen la boo xam ne bu dissuasif boo xam ne day tax mooy li ñu waxoon sànq kii rey bu xamee ne fële bu reyee buñ ko jàppee dañ koy rey léegi keneen ku moom di xalaat balaa rey mu xalaataat ko bu baax lii itam sàcckat bi bu xamee ne bu sàccee loxo bi lañ naan pip fu mu romb ñépp xam ne kii ab sàcckat la moo tax ñu dagg ko wala loolu lépp bu boobaa kooku balaa sàcc dina ko xalaatal nakaalam min allah waaw mu nekk pen boo xam ne bu dissuasif la boo xam ne day tax ñeneen ñi duñu ko defati waaw loolu li hifzil maal loolu moo tax sharia teg loolu waaw ku jël alalu jàmbur fii lañ lay nii lañ lay def bu dee li nga jël matul matul lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu euh, sëy bi ñuy dagge loxo ñu teg la juge bi xool tazir pen boo xam ne jàpp na ne lii lu lu lu yemook loo xam ne lu dissuasif la mu teg la ko ba mu ëllëgee doolaal alalu jàmbur waaw te waxoon nañ la ñun li ñuy tudde sàcc lu bari du sàcc mais waxoon nañ la nit ki détourné alal ci lislaam kenn du ne dafa sàcc loolu du sàcc di charia yi wax mais loolu waxuñ ne après kon mooy waa ji ginnaaw bandang mukk ginnaawam bandang du bandang tanzir juge bi mooy xool peine yu approprié mu dóor ko waa ji waaw fay ko li nga xam ne moom la moom la joxe tabu bu kiiwee sax mu daal di koy tëj quelques jours bu ko neexee ngir bu dee xam ne ne lii nii mooy tax mu daal di gaa gaay gaa xalaatati bala ñu fee détourné ci alalu réew mi wala alal joo xam ne dañ koo bokk ak nii nañ ko xalaataat. kon li hifdil maal kon inna amwaalakum inna dimaakum wa amwaalakum wa a'raadakum seen réputation yi loolu dafa bokk ci tamit ci yi nga xam ne ci maqaasidu sharia waaw mooy ñëw hein défendre li nga xam ne mooy sa réputation te moom bu nafs bi xaw nañoo niroo moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam waaja dafa ñëw ne ko waaw mais yonent bi aleyhi salaatu salaam bu benn ñëw ñëwee na benn waay ñëwee na jël sama alal nu may def mu ne ko bugg ko jox mu ne ko ah mais bu dee gisoo ne moom euh, dafa bañ lu dul ma jox ko par ci xeex ak man mu ne mu ne ko bu nga xeex ak moom mu ne waa bu bu bu faatoo nag ma ma loolu rek laa man siinoo man maay faatu mu ne bu faatoo bu la dee yow la rey nga nekk shahid bu dee yow yaa ko faat moom mu dem sawara waaw mu ngi noonu loolu la moo tax man qaatala duna irdihi wa malihi fa huwa shahid nee na képp koo xam ne dafa xeex pour protéger alalam wala réputation wala boppam mu génn àddina kooku mina shuhada waaw mooy waxoon nañ nag shahid boobu ak shahidu maaraka fi mu wute mooy shahidu maaraka yi nga xam ne duñ ko ko defal it kii dañ ko koy defal comme mais sauf que darajaay shahidu maaraka la ko borom bi li jox waaw parce que da doon sàmm li nga xam ne mooy alalam da doon sàmm li nga xam ne mooy réputation wala boppam ñu daal di ko ciy faat kooku huwa shahid waaw loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax pour wan la yii ni ñu capitale waaw ni ñu capitale ara fa in wa aradakum moo tax mu daldi xaramal li nga xam ne mooy jëw waaw loolu ci maqaasidu sharia yi la bokk objectifu sharia bokk na ci mooy garder protéger ñoŋal réputation wu doomu aadama bi lool moo tax suñu boroom ne wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh waaw suuratul xujuraat yonent ba suñu boroom ne moo tax ay wala tajassasu voilà gis nga fa bu def jaasuus bu leen espion na di espionner nit ngir yàq deram après loolu sharia day day dagg foofu couper court ngir bu lool xew waaw moo tax mu ne inna ba'da dhanni ithm lenn ci njort yi bàkkaar la waaw wala tajassasu bu leen espionner wante wala yaghtab ba'dukum ba'da te tamit bu kenn ci yéen di jëw moroomam te loolu leeraloon nañ côté boobu walillaahi hamdu wal minna ci wax bi nga xam ne moom lañ gisoon ci wàllu calomnie ak yooyu ci li al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi daal di wax ci ihya ulumuddin loolu leeraloon nañ côté boobu walillaahi alhamdu wal minna wa a'raadakum fa inna dimaa'akum wa amwaalakum ha wa a'raadakum xaraam ka xormati yawmikum haadaa kon loolu moo tax gis nga euh, jàpp di mooy kiy jëw day jàpp ne dafa neex moo tax day neex waaw di dammat mbokk jullitam fu mu newul ndax jàpp na ne li muy yàq ci ci ci moom fi fi ñii fii mu nekk fi di fi yàq réputation am nit ñi dañuy dañu koy dañuy wàcc kële yëkkati ko moom waaw moo tax muy xuus rek di wax yëg leen ni nag gis nga loolu def loolu moo gën a garaaw moo ëpp orma ca yàlla kaaba gi moo ëpp mooy réputation nit ki moo ëpp orma ca yàlla shahr al baladul haram moo ëpp muy makka moo ëpp orma ca yàlla bésub tabaski moo ëpp orma ca yàlla shahru dhil hijja muy weer wi nga xamante ne nii ormam rëy na muy weeru tabaski yii yépp yonent mi aleyhi salaam nag moo tax mawlaana ibnu abbaas ne fa aadaha miraara yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy répéter ay yoon yoon Allahu akbar waaw xamoon nañ ni en général moom li doon aadaam comme li sayyidatu Aïsha wax radiyallahu anha ne yonent bi alayhi salaam doon doon jàngalee doon doon def sard nii ngeen di defe waaw di jàngalee nii di wax di wax rek di dem moom bu doon wax da koy répéter ñetti yoon ngir mu sax ci xolu nit ñi ak xelu nit ñi léegi kon nee na mais fii waxul ñaata la amaana muy loolu nga xam ne moo doon aadam moom salawaatullahi wasalaamuhu alayhi kon fa aadaha miraara yonent mi aleyi salaatu salaam répété mbir mi ay yoon thumma rafa'a sa ginnaaw gi ñu ngi ci xutbatu mina xadiisu mawlaana ibnu abbaas fi saxiix imaamul buxaari fi kitaabil xaj fi baabi al xutba ayyaamu mina premier xadiis allahu akbar kon mu ne fa aadaha miraara summa rafa'a ra'sa ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëkkati boppam waaw ci riwaaya al imaam al ismaayili mi def mustaxraj bi mu ne ila samaa mu yëkkati xool ci kaw asamaan fa qaala mu allahumma hal ballaghta mu ne ah, buur yàlla hal ndax est-ce que ballaghta est-ce que waxoon ma jottali man rasulullah allahumma hal ballaghta ay eh, buur yàlla yow sama borom ndax est-ce que jottali naa waaw akbar mu ngi noonu de est-ce que jottali na qaala ibnu Abbaas mawlaana ibnu Abbaas ne radiyallahu anhuma fa walladhi nafsi bi yadihi waaw fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii sama bakkan man ibnu abbas radiyallahu anhu mu ngi ci loxo muy borom bi innaha lii ma leen wax lii nga xam ne moom laa leen nettali la wasiyatuhu ila ummati lii de mooy li nga xam ne mooy dénkaaneem moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi bi nga xam ne moom la dénk xeetam waaw akbar waaw lii mooy dénkaane gi nga xam ne moom la dénk xeetam moom sallallahu alayhi wa sallam ay waay dénkaane gi nañ koy fàttali te di ko xam te di ko fexe dunde di ko dund di dund mbir mi waay waay ñu xam ne deret deret deret yi tuuru buur yàlla ormal na deret yooyu ci maali foro ñu koy gis bu dégg bëccëg yëngaluñu yëngaluñu benn yoon alalu nit ñi nga xam ne moom lañuy jël di ko piye waaw nga gis ñoo xam ne dañuy taxaw di jàppale ñay piye alalu réew yooyu di jàppale ni ñoom ñoom ñoo nekk ci dëgg waaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ne fa inna am dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun aleykum ka xurmati yawmikum haadaa yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon yooyu yépp fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa nga gis ñu man a taxaw naan wii pays sàngam li muy jël ci pays sàngam ressources yam fay jël mais c'est normal où est le problème <clears throat> c'est l'économie de marché qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça que que que que que que doivent dañ naan la kalla hada qawlu kadhabin ashir li ngay wax qawlu kadhabin ashir loolu mooy waxu nit koo xam ne seen kat kat ci kat bu affronté bu effronté ngoom ah lu dagalul nit alalu jàmbur naka lu ko nit mën a jële ci loo xam ne min ghayri tibi nafs dinañ gis ci yeneen discours yi dina utiliser moo yooyu këne daganul alalu kenn ci loo xam ne nekkul ci de son plein gré la la ko jox teg say magu yi jël alalu nit ñi créer say këyit nangu suufu jàmbur parce que yow yaa neexoog waa cadastre waye yow yaa waa waa waa waa waa waa xaw ma lan eaux et forêt ñi nga xam ne ñoo nekk euh, service et domaine ñu lijjanti lay kayit nga ñëw toog nga gis nit taxaw di défendre loolu naan waa yi bon bon ce sont bien qu'est-ce amul dara ay seen maama ko moomoon ça c'est des jeunes rien ça voilà qu'ils qu'ils qu'ils nous apportent leur leur leur document yi koy témoigner. tamul leer na la yow xam nga ni lii ñoom seen alal la ñoom la fi seeni waajur seeni maam bàyyil ñoo ko moom diw nag créé ay papier ñoo toog nga ne moom am na ci droit waaye moo yor moo yor le titre foncier ah voilà fii foo nekk na nga war am papier loolu kañ la nekkum règle loolu kañ la nekkum règle kañ la nekkum règle lu waay moom rek foog mu nekk ci kayit hein nga gis ñu taxaw ñi ñoo xam ne ki ci mooy nga tax moo xam nag amul naan waa ji profession moom la de c'est son c'est sa profession ah c'est un avocat après avocat ba ci lan yow avocat daf laa jox droit de droit droit de de commettre des péchés est-ce que le yow avocat daf laa génn ci le commun des bali yàlla xaraamal yow moom moom moom dagan na la <coughs> nga gis dossier boo xam ne la boroom ñëw jox la ngir nga plaider ko ko ci sa cabinet d'avocat nga xam ne kii nii moom moo tooñ leer na la te yow fii fi nga dëkk fi nga xam xam nga ne ñii ñoo moom suuf si nga ñëw comme que dóor nañ ci taabal yi cinquante millions yoo xam ne bu ñu gañee procès bi moom ngay am bu ñu ko gañewul nag quarante millions nga jël dossier bi waaw ñu naan c'est le ténor du barreau de Dakar waaw c'est le ténor du barreau de New York c'est le ténor du barreau de de de de de de Paris wala d'Angoulême nga ñëw. créer say kii ay vices de procédure fii ay kii ñii mën a wax waaw nekk un man ñu fexe ba acquitté waa ji wala boog ba day waa ji bon finalement vu kii yi bon Euh, le terrain vous revient de droit xawma lan après ñu kii ñu ne jugement bi wala juge nañ jeex ma yow nga foog ne loolu génn na la ci yow waaw nga naan la la loi a parlé la vérité a été dite la vérité n'a été dite waaw ça c'est des mensonges yoo xam ne moom lañ jël vérité mbubbal ko ay neen la yoo xam ne dañ koo peinturer dëgg waaye du dëng ngo moo tax profession du la du la daganal lu yàlla xaram waaw fii may liggéey dañ fii jaay sàngara man c'est mon c'est profession dañ naan la léegi après sommelier nga naan ma c'est profession yow mi nga yow nga nekk profession yaay ñam beer yi beer yi ñu defar yaay ki koy ñam nga naan ma sama profession la c'est GMA carte xaw ma lan yàkki naan prostituée la bu yor carte yem est-ce que daa tax prostitution dagan wala njaaloo dagan jamais <coughs> la yastawi al-khabith at-tayyib at-tayyib wala al-khabith wat-tayyib walaw waaw lu baax ak lu yéesu mënuñoo yem même bu dee lu yéesu yi daf laa ñëw ba yéem nga gis ñoo xam ne xamewuñu ko woon ca ñoom moo xam ay këri sëriñ lañu ak yooyu mu fay génne loolu taxul mbir mi nekk lu bon ba léegi walaw ajabaka kasratul xabis même bu dee lu yées yi dafa bari ba yéem la xamal ne loolu noonu du dara waaw lii mooy de wasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wa ila ummati mawlaana ibn Abbaas nee na fa walladi nafsi bi yadihi waat naa ci nga xamante ne nii sama bakkan hmm? mu ngi ci <coughs> loxoom ah lii de mooy innaha la wasiyatuhu ila lii de mooy ndénkaane di yonent bi sallallahu alayhi dénkoon xeetam fal yuballigh ash-shahidu al-ghaib kon nag ki nga xam ne ci yéen moo jotee lii waxu yonent bi sallallahu alayhi nii ndénkaaneen gii waay waay na ko jottali na ko jottali hein ki nga xam ne mooy ku fi newul nga ne ma fii lii ku ko wax Mawlaana Ibn Abbaas ko wax ñu ne la non Yonent bi aleyhi salaam moom moo ko wax moo tax ci riwaay wax nañ la ñi ko solo al imaamu Ahmad ci la ci riwaayal imaamu Ahmad rahmatullahi aleyhi bi nga xamante ni moom mu ko jële ci Abdullah ibn Numayr an an al Fudayl càllale biñ gis léegi nii al-Fudayl ibn Ghazwan qaala mu ne haddathana Ikrima an ibn Abbas foofu mawlaana ibn Abbas dane summa qaal ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne alaa falyuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib waaw waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ki nga xamant fal yuballigh alaa fal yuballigh alaa waawee yéen mbooloo mi ñu ngi ci xutba bi de alaa yëgu ngeen ma yëgal leen maa ngi attirer seen attention ba yuballigh na jottali ashaahidu ki nga xamante ne moo fekke sama wax teew fekke ko alxaayib ki nga xam ne moo absent fekku fi suñu wax fekkewul wax ci waaw te dinañ gis ci kanam buñ paree xadiis bii xadiisu seydina abu bakra bi radiallahu taala anhu bi nga xam ne moom la ci al imaamul buxaari yi teg rahmatullah alayhi mu ne yonent bi aleyhi salaam bi nga xamante ni ci la wax li mu wax ne allahumma ashhad mu ne fal yuballigh ash-shaahidul ghaa'ib fa rubba muballighin aw aamin saami' fala tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd côté boobu dinañ ñëw dañuy gàttal côté bii ba ñëw ci xadiis bi ci tegu bu Seydina Abu Bakra bi daal di leeral côté boobu insha allah kon mooy du Mawlaana Ibn Abbaas moo wax lool fal yuballigh kon na jottali ash-shaahidu ku fekke sama wax al-ghaa'ib ki fi newul laa tarji'u bu leen dellu ba'di yi sama ginnaaw kuffaara nekk ay yéeféer yoo xamante ne nii yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu leen dellu sama ginnaaw nekk ay yéeféer ñenn ñi di dóor doqu ñeneen ñi ñi ci des waaw waaw hein loolu yéeme na loolu yéeme na loolu yéeme na te al al imaam muslim soloona xadiis seydna abu bakra bi dinañ ci ñëw ah dinañu ci ñëw laa ilaha illa mooy càggante gi nga xam ne moo xew lu doy waar la mu ne kon bu leen dellu nekk ay yéeféer dina ñëw ci côté bii tamit ah bi mu wax nii bu leen nekk ba'di sama ginnaaw ku faara nekk ay yéeféer nga xam ne yadribu day dóor ba'dukum ñenn ñi riqaaba ba'du doq ñeneen ñi waaw waaw waaw akbar loolu de lu yéemee ngongo waaw looloo ko yéeme wallahi looloo ko yéeme yadribu ba'dukum riqaaba ba'd léegi xadiisu mawlaana ibnu Abbaas bi fii la yem fii la yem ah ñun nag dañuy jottali képp waaw defuñu lu dul jottali comme ni nga xamante ne nii noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim ñu ko digale ñun ñépp nag la ko digal amul kenn koy toog naan non boroom xam-xam ni lay wax dinañ ñëw léegi ci xadiis Seydina Abu Bakra bi dinañ ci ñëw léegi ñu xool est ce boroom xam-xam yi kese lay wax waaw boroom xam-xam yi képp lay wax léegi xadiis Seydina Abu Bakra moo ci tegu waaw ba léegi ñu ngi ci xutbaab yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moom la def yawmu naxri muy bés bi nga xam ne mooy bésub tabaski bi ah al imaam raxmatullaahi alayhi ah moom moo ko solo waaye it wax nañ la muttafaqun alayhi la al imaamu muslim it daal dina koy soloo ci euh, buntu ba nu mu tuddati euh, euh, kitaabul qasaama la ko tudde non waaw waaw waaw kitaabul kitaabul qasaama taxliidu walla baa mooy ci kitaabu qasaama baabu taxliidi addima ak yooyu kitaabul qasaama wal muhaaribiin baabu taxliidi taxriimi dimaai wal araadi ah, wal amwaal foofu al imaamul buxaari fono loolu imaam muslim kantaan imaamul buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatani abdullaahi bnu muhammad mu ne ki ñu nettali mooy abdullaahi bnu muhammad di abdullah ibn muhammad ibn abdullah ibn jaafar ibn yamaan al axnas ibn xunays al jufi abu jaafar raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatana mu ne nettali nañu abu aamir di abdulmalik ibn amr alqaysi abu aamir albasri almakkiyu raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatana mu ne nettali nañu qurra di qurratu ibn xaalid as-saduusi abu xaalid am ñu ne abu muhammad an muhammad ibn siiriin mu jële ci Muhammad al imaamu Muhammad ibn Sirin muy Muhammad ibn Sirin al ansaari mawlaahum Abu Bakr ibn Abi Amra al anasi al basri mawla Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum qaala mu ne axbaranii nettali na ma Abdurrahmaan ibn Abi Bakr di Abdurrahmaan di doomi Abi Bakra moom mu jële ci ki nga xam ne mooy an abiihi mu jële ci ba ci man abi bakra mu jële ci baayam di abdirahman bakra muy nu fayam na alxaaris as-saqafi gisoon nañu li nga xamante ne mooy tarjamaam walillahi alhamdu wal minna <coughs> mu ne wa rajulun afdalu fi nafsi min abdirahman mu ne moom al imaam ibn Sirin jële naa ko it ci beneen góor boo xam ne moo gën ci man moom daal moo ma gënal ki nga xam ne mooy Abdurrahman ibn Abi Bakra muy Humayd ibn Abdurrahman di Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari al-Basri muy Humayd ibn Abdurrahman rahmatullahi alayhi al-Himyari bu bokkul ak Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf noo Humayd al-Himyari an abi bakrata moom mooy kon doomu seydna abu bakra abdurrahman ak humayd ibn abdurrahman ñoom la ko jële muy ci abu bakra nufay ibn al xaaris rahmatullahi alayhi as-saqafiyu al basri abu bakra mu ne xatabana nabiyu mu ne xatabana xutbal nañu annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawman nahri hmm? bés bi nga xam ne mooy bés bi ñuy loje géléem yi muy bésu tabaski yépp day wane lan li ñu waxoon këne bésu tabaski xutba ko mooy dëgëral ba léegi li imaam Shafi'i wax waaw te waxoon nañ la lii tamit dinañ ñëw ci xadiis Abdallah ibn Amr ibn al tamit moom it mu ne annahu shahida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu yawm an-nahr kon abu bakra nufay ibn al-harith radiyallahu anhu mu ne xatabana an-nabi yonent bi alayhi salaatu de sermoné nañu sermoné nañu discours nañu xutbal nañu yawm an-nahr bésub loñ bi bésub tabaski xaala mu ne atadruuna ayu yawmin hada waaw mu ne est-ce hmm? xam ngeen bés bii mooy ban bés bés bii ñu nekk mooy ban bés xam ngeen qul naa ñu ne ko xul naa ñu ne allahu wa rasuluhu a'lam waaw buur yàlla ak ndawam bi de sallallahu alayhi wa sallam ñooñu xam waaw mooy delloowaat nañu tontu laaj bi delloowaat nañ la ko yow suñu boroom waaw buur yàlla daal ak ndawam alam ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi xam dëgg-dëgg te ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooñu gën a xam waaw léegi nag fii dañ la doon wax ne nga ne ah ah ah xadiisu Seydina Ibnu Abbaas bi hein ah, dane xadiisu seydina ibnu abbaas bi dane ah moom biñ leen laajee bi yonent bi alayhi salaatu salaam laajee moom dafa dañoo tontu ñu ne ko ñu ne ko bimu laajee ayu yawmin haadaa dañ ne ko yawmun nahri waaw lii de mooy wala yawmun haram neena bi mu laajee ayu yawmin haada dañ koo tontu lu loolu lañ gisoon waaye mais fii nag moom gis nañ ne yonent moom ah yonent ba eh, eh, Seydina Abu Bakar nee na bi ñu laajee moom Seydina kii eh, ibna yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mooy xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas bi ñoom dañu tontu bi mu ay yawmin hada ñu ne ko ak ñu ne ko ñu ne ko yawmun xaram ñu ne ko xaalu baladun xaram fa ayu shahrin hada ñu ne shahrun xaram ah Seydina Abu Bakra nee nag ah fii nag yonent ma lay ba mu laajee atadruna ay yawmin hada dañ ne ko allahu wa rasuluhu a'lam te tamit Seydina Abdallah ibnu Umar xadiisam bi it loolu la wax seydna abdallah ibn omar comme li seydna abu bakra wax la nee na yonent mi alei bi mu ñu xutbaali ca Mina ba mu laajtee ne atadruuna ayu yawmin haadaa qaalu allahu wa rasuluhu a'lam waaw léegi nag wax ji mooy waa lii lan lañ leen di boolee ñu ne la ah am nañu ne lii man na nekk na ñaar yi am nañ waaw mooy ah, mooy ne am na ñoo xam ne dañoo tontu côté bi nga xam ne moom la Seydina Abu Mawlana Ibn Abbas ne woon ñooñu ñu ne bés bii kanta côté bi nga xam ne moom la Seydina Abu Bakra ne woon ñoom tontu wuñ ñu ne allahu wa ta'ala wa rasuluhu a'lam ñoom loolu lañ tontu ne buur yàlla ak mawlaana ibn Umar ñoom ñu fa ñu newoon ñooñu ñoom dañ ne allahu wa rasuluhu a'lam waaw am ñu ne niñ koy boolee mooy kon ñenn ñi dañoo gaaw tontu ñeneen noppi waxuñ dara ñu ne allahu wa ta'ala wa a'lam waaw léegi nag Ah, am na nag ñu ne no affaire bi lenn la mooy ne li muy gën niru mooy ne xadiisu mawlaana ibnu Abbaas bi dafa def riwaaya bil maana mooy parce que eh, eh, kii dane xoola eh, Abu Bakra riwaayam bi na ne bi ñu waxee lool dane yonent bi aleyhi salaam dane nañ ko wax tuuti comme saa ñu xool dane xatabana annabiyu yawma nahr yonent bi alayhi salaatu salaam da def ñoo xutbaal bésu bi ñuy loj gëléem yi xaala ne atadruuna ayyu yawmin haadaa est-ce xam ngeen bés bi mooy ban bés xul naa ñu ne ko allahu buur yàlla de wa rasuuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ki xam mu ne fa sakata yonent bi alayhi salaatu salaam noppi mu ne xatta zananna annahu sa yusammiihi bi xeyri ismi nee na mu noppi ba ñu foog ne moom dina ko tuddee tur boo xamante ne bu bokkul ak bés bi mu doon ba ñu foog ne bu waxee dina juum ci bés bi ndax noppi gum noppi ba ñépp ne allahu wa rasuulu aalam xaala nee na bi ñu toogee di déglu di déglu ba jàpp ne ah yonent bi alei saatu salaam sax est du ko tuddee beneen tur du wax beneen beneen bés qaala nee na mu ne alaysa yawma nahr qulna bala nee na yonent bi alei saatu salaam bi mu nee tekk déglu leen bi ñu waxee allah wa rasulu alam ba pare mu ne leen est-ce que lii du yawmu nahr est-ce que du bés bi nga xam ne la ñuy loje yi du bésub tabaski xaa xul naa nee na ñu ne ko balaa kay waaw ñu ne li loolu amaana mooy li gën a dëgër kenn yonent bi alei salaatu al imam mooy liñ ne balaa mooy balaa yawmu nahr loolu la amaana que ne waxu Mawlaana Ibn Abbaas bi affaire bi loolu la waaw mooy ne nekkul na yonent bi alayhi salaam dafa laajte rek ñu tontu de waaye mooy dañoo noppi comme lii ñoom Mawlaana Ibn Umar ak Abu Bakr mi wax radiyallahu anhum léegi nag bi nga xamante nii hein ci la wax ne est-ce te weer wi tamit noonu lay dem day laaj wii wan weer la ñu ne Allah wa rasulu alam mu daal di ne est li nga xam ne mooy weer wi nga xamante ne nii ba ñu yaakaar ne dina ko tudde weneen weeru bokk la moom mu ne alaysa dul hajj dul hijja est-ce que du dul hajja léegi nag après nee na ñu ne ko balaa mooy loolu doonu balaa yooyu mooy tontu nañ biñ nee balaa <laughs> mais après bi mu waxee ba pare loolu nag la Mawlaana Ibn Abbaas ne bi mu leen laajee ayu yawmin haadaa ñu ne ko yawmun nahri loolu la mooy ne comme biñ nee balaa mooy moowu balaa moom la mu riwaaye ko bil maanaam mooy que xam nga bu ma nee eh, sawaay yaa jël suukar si nga ne ma waaw man bu ma koy nettali mën naa ñëw ne eh, Moodu de nee na moo jël suukar si est-ce que Moodu da ne est-ce que Moodu moo ne man maa jël suukar si xam nga waxul lool mais dañ ne ko Moodu yaa jël suukar si mu ne balaa ah kay waa maa ko jël waxu ci sax maa ko jël da rek akay waaw ne balaa waaw man bu may nettali bu ma ñëwee ne Moodu de nee na moo jël suukar si kenn manu ma ne woo waxoo dëgg ah ah non non yow xat saqatat kii yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow sa am daanu parce que yow lu tax nga naan Moodu ne moo jël suukar si te Moodu waxul ne moo jël suukar si dane balaa dañ naan la loolu moom du dara benn la waaw dañ naan nag amaana insha mooy mbir mii la waaw lii la daal këne mbir mi mooy mawlaana ibn Umar ci ibn Abbas balaa yi la ne ñu ne ko waaw mais bañ naan ko waaw naan lii mooy yawmul xaram ndax day ne lii est-ce que ayu yawmin haadaa ñu noppi mu ne est-ce que du yawmun ñu daal di wax léegi nag moom bañ waxee bañ nee balaa nag mooy jeex na waaw moo tax boo seetloo euh, xadiisu Mawlaana Ibnu Abbaas bi amul yonent bi aleyhi salaatu salaam ah waxul bi mu leen laajee bii ban mbés la bii ban weer la fii ban dëkk la waxu moom yonent bi salaam tontuwaatul ne bii la bii la donc biñ ne balaa wax lii waxul dafa ñëw rek ne mu ne fa inna dimaa'akum kon mooy ci la ñuy xam ne loolu boole la boo xam ne bu rafet bu mën a nekk. këne moom riwaaya bil maanaa la mooy ne mawlaana ibnu Umar lon ibnu Abbaas radiyallahu bi ñim ñépp ne teeg ba yonent bi ne est-ce que du bésu yawmu nahri ah comme si daf leen koo laajaat ah alaysa alaysa alaysa yawma nahri est-ce que du bésu biñ balaa mooy comme ci yonent bi alei saatu salaam dafa laaj ñoom ñu ne waaw kon loolu kay kon est-ce que bi mawlaana ibnu Abbaas ne biñ ko laa bi mu leen laajee ay yawmin ayu yawmin hada ñu ne ko yawmun haram mooy loolu voilà am na yeneen nag jamu yoo xam ne yow boo demee ci alfath borom alfath mu ngi indi waaye amaana lii mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante ne insha allahu taala mooy li gën dëgër ci boole bi kon seydna abu bakar rahmat radiyallahu anhu mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ne atadruuna ay ayyu yawmin haada xam ngeen bii bés mooy ban bés ñu ne fa qul naa allahu wa rasuluhu alam buur yàlla ak ndaw moo gën a xam waaw gis delloo xam-xam tout temps ci buur yàlla waaw ñoom xamuñoon bés bi xam nañ ko koy ñu noppi waaw mooy mbir yi di delloo mbir yi ci sharia waaw waaw delloo mbir yi parce xamoon nañ bés bi mais ah buur yàlla daal moo moomi bésam lu ko ci neex lay def waaw laaj nañu ñun nag dañ naan a ah, buur yàlla daal mooy di delloo xam-xam tout le temps ci buur yàlla di ko delloo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boobu laaj ñëwee bul ñëw naan bon man bon je pense que ça doit être ça déedéet loolu amoo ci droit déedéet amoo ci droit ndax xam-xam du wax sa xalaat xam-xam du wax sa xalaat yow neel allahu xamoo allahu wa allahu wa rasuluhu alam buur yàlla daal ak ndawam ñoo gën a xam xaw ma de waaye nag bu fi jéem di jaay xel mu rëy hein déedéet loolu bu ko def kon seen kii bi delloo mbiri ci buur yàlla loolu yi dañ ciy jàng këne kon delloo xam-xam ci ki nga xamante ne mooy buur yàlla delloo xam-xam ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam mooy lan bu dee daal am na taxaw dañuy dem xooli sunna lan la lan la alquran ak sunna wax waaw lan la alquran ak sunna wax <laughs> loolu la di ah ah <laughs> loolu mooy delloo xam-xam ci yàlla ak yonent bi de sallallahu alayhi wa waaye di wax naan bon yàllaa xam nag waaye nag bon je pense que nii la déedéet loolu yow da koo def rek ngir daal mu nekk genre protection boo xam ne moo lay may après ngay wax lu la neex déedéet ah, ah. dañ naan la déedéet ñii ñoo la gënoon a xam ban bés ah. mais dañ ne dañoo delloo ah li nga xam ne waaye xam-xam bi ci buur yàlla ak yonentam sallallahu wa sallam léegi kon mu ne kon kon mu noppi ba ñu foog ne dina ko tudd beneen bés mu alaysa yawman nah ñu ne ko qaal qul naa ñu ne ko balaa mu ne qaala mu ne ayu shahrin hada bii weer la qul naa ñu ne allahu bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam alam ñoo gën a xam te ñoo ñi xam fa sakata yonent bi alayhi salaatu wassalaam noppi xatta ba nga xam ne zanannaa yaakaar nañ ne annahu kana moom sallallahu alayhi wa sallam sa yusammihi dina ko tudde bi ghayri ismihi ci lu dul turam alaysa ce que bés bii du dhul hijja ah est du dhul hajj dhul balaa nee na ñu ne ko balaa qaala ayu baladin hada mu ne lii ban ban bi mooy ban dëkk qaal naa ñu ne qul naa ñu ne allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam alam ñooy ñi xam nee fa sakata mu daldi noppi xatta ba ni nga xamante ne ñun saxaaba yi moom abu bakr mooy nettali radiyallahu anhu nu fa yom la xaaris zonan naa yaakaar ne annahu kone moom sa yusammihi dina ko tudde bi ghayri ismihi lu wuteek turam qaala mu ne alaysati bil baldati al haram mu ne est-ce que lii du al baldatul xaram du al baldatul mooy yi dëkk bi nga xamante ni lépp yiw dafa nekk waaw bépp yiw daf nekk te buur yàlla ñoŋal ko te buur yàlla ñoŋal ko muy al baldatul allah allah ngi noonu xul naa ñu ne ko balaa ah moom la de yow yonent bi alayhi salaatu salaam fii de mooy albaldatul haram ah xaala nag mu ne fa inna yëg leen ne kon dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi ah, tuur deretu seen mbokk mooy tuur seen bosit yooyu yépp dafa xaraam mooy dafa nekk loo xamante ne nii loo xam ne lu ñu ñoŋal la de ah. ka xormati kem ni nga xam ne noon lañu war maalee waaye lu ëpp yawmikum seen bés haadaa bi fii shahrikum ci seen weer haadaa fii fii bala ilaa fii baladikum haadaa ci seen weer wi ilaa yawmi talqawna rabbakum ba bés bi nga xam du xam ne nag c'est c'est périodique non ba ni ngeen bi dajeeg seen borom waaw waaw ba bés bi ngeen di dem ci seen borom nag mu xisaab leen waaw saytu leen ana la ma leen waxoon ne xorma loolu damaa ko ñoŋal bu ko kenn bëtt orma yi est ce respecté ngeen ko ak diine ja ma leen joxoon est ce que nan ngeen ci def waaw ba bés boobu mooy gis nga def njombe waxoon nañ la tamit loolu day wane ne def njombe ci yenn ci bërëb yi day gina a garawante selon no bërëb yi day gën a waaw waaw loolu loolu day gën a garaawante moo taxoon ma ne la njaaloo ci mbeddu Dakar yi ni muy garaaw garaaw njaaloo ci jàkka bu nekk Dakar moo gën garaaw <laughs> voilà <laughs> léegi kon affaire baa ngoog de aleykum ka xurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ila yawmi talqawna rabbakum ba bés bi ngeen di dajeek seen borom ala hal ballaght mu ne hal alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen hal est-ce jotale naa matale naa xaalu <clears throat> ñu ne ko naam aha kay xaala mu ne allahumma ashhad mu ne buur yàlla yow laay seedeloo yow mi mat seede waaw yow mi mat seede yow laay seedeloo ñoom ñépp ñu ngi nii nee nañ ne ma jottali leen lan ma waxoon ma jottali leen la nga ma waxoon ne ma jottalil ah jottali leen ko ba nee nañu de ba ñu nee nañu man jottali waaw kon nag allahumma shahad ay waay buur yàlla yàlla na nga seede lii maa ngi lay ñaan nga prendre témoin ci lii waaw léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne qaalu naam bi mu laajee est ce que jottali naa ah kay ay waay yaa rasuulallah yow yaa jottali waay mu ne leen nag mu ne fal yuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib fa rubba muballighin aw aamin saami' falaa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd waaw lii Mawlana Ibn Abbaas ni mu waxoon sànq tam nga naan moo ko on ñu ne la aare ah, xadiisu bi même xadiisam nekk ci sunanu euh, musnadu al imaam Ahmad leeral na ko te xadiis yii leeral na que ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko mu ne kon fal yuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib comme que nii la demee nag. fal yu ballir na jotale fal yu ballir na transmettre a shaahidu ki nga xamante ne moo fekke sama wax ki fekke sama wax ki nga xam ne sama wax ñëw na ba ci moom ah na jottali na jottali de mooy waajibun alayhi loolu faratale ci moom ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu def aaya na ngeen ko def waaw farata la ku fekke sama jataay ba fekke sama wax jii na ko fekke ñi nga xam ne ñu ngi dund te fekke wuñu ko waaye ñi nga xam ne dinañu judd ëllëg ñoom ñi jotoon sama wax daal li leen fay fekk ñu fekk ñooñu nañ leen ko nañ leen ko jottali <laughs> moo tax xutba bii nii mu nekk loo xam ne lu ràññeeku la ci jullit ñi xam ko waaw waaye da ngay gis koo xam ne aka mokkal discours Karl Marx wala ay passage yu bari waaw wala mu lay mu lay mu lay réciter ay citation de Platon yu baree baree baree baree bari wala ay ay citation de Descartes ak da gis ñoo xam ne ak ñoo ko man Montesquieu l'avait dit ñu mokkal ci yu bari seen caaxaankat ba ñoomin Flaubert ñoom ñépp ñu mokkal leen waaye boo ñëwee ci mbiru yii nii nii dara mu mel ni daal gaa yoo xam ne dangaa takk seeni danga leen a jële réew mañ ne waa joo xam ne ci désertu Mauritanie bi la dëkk nga ñëw takk ay bëtam dugal ko avion yóbbu ko ba biir ba biir forêt Amazonie ak lëndëm nga ne ko fa cëpp héli héli héliporté ko ngeen di wax ma lan hélicoptère héliporté ko mu mu wàcc tikki bët yi nga takk lépp lëndëm këriis dara leerul jan même weer wi feeñut fu mu làmb muy ay garab dox tuuti di dox cim ndox dekk mu ngi ci l'Amazonie gaa yooyu hein kooku noonu bari na ci jullit ñi ñoo xam ne ko nit kooku lañu mel boo leen ëndee ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dara xamuñu ko ci te aka ñoo mokkal wax yu amul fulla wax yoo xam ne laa yusminu wala yughni min juu' jariñu leen dara lu dul rek pompe góndi seen ak góndi gaay ak wane ne ñoom boo ñoom bokk nañ war nañoo man di discuter war nañ leen man di inviter war nañuy àddu ci débat yi. ngay doomu aadama dégleeg alayhi salaatu wassalaam ni muy xalaate kenn xamul mbir mi hein mu ne alaa kon waawee alaa yëgu ngeen ma leen fii nii waaw bi mu ne allah oh, no fal yuballigh ash-shahidul ghaib ci riwaay imaam muslim bi la ne alaa li yuballigh ash-shahidu alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen lu yuballigh ash-shahidu ku fekke sama wax na jottali al-ghaiba ki nga xam ne moo fi new waaw lu tax mel ni dañ ne ko lu tax ah mu ne fa rubba muballighin aw aamin saami' ndax bariwaana amaana bariwaana walla boog mën naa nekk que ki nga xam ne muballax moom dañ koo jottali wax joo xam ne fekkewu ko woon awaa mu nekk koo xam ne moo gën a takk gina xam ahkaam ya nekk ca wax ja njariñ ya nekk ca wax ja min saami'in ëppale ko gin koo takk gin koo xam ki nga xam ne moom moo dégg wax ci direct ñëw jottali ko fala tarji'u ba'di kufaara ci beneen xadiis bi nekk sa bi riwaay imaam muslim mu ne fa la'alla ala yu yuballigh ash-shahid al-ghaib fa la'alla ba'd man yubal man Eh? yakunu aw'a lahu min ba'd man sami'a waaw mu ne amaana fa la'alla ba'd man yuballighu mu ne amaana ñenn ñoo xam ne dañ leena jottali wax ji yakuunu mu nekk awaan gina ma a takk gina mën na xam maanaaya ak njariñ ya nekk ca wax ja min ba'di man sami'a ci lenn ñenn ñoo xam ne déggoon nañ sami'ahu déggoon nañ sama wax waaw léegi nag insha allahu taala waxtu yu jot na dañaa yem nii ci jotaay bii di insha allahu taala ñu daal di àggale li nga xamante ne nii mooy fii nii ci xadiis Seydina Abu Bakra bi dinañ ñëwaat ci pasal bu mujj bi bim ne fal yuballighu shaahidu al-ghaa'ib fa rubba muballighin aw aamin saami'in falaa tarji'u ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd inshaa Allahu ta'aala ñu ngi ba léegi ci xutbatu rasuulillah sallallahu alayhi wa nahr bésub tabaski ñu ngi ci hajjatul wadaa